gannaaw na bi ak cant gi ndokkeel bi ñu wax nañ leen ko coono ñu fi ñu jóge jaar mun nga ñàkk teew ndax dañu lu itteel lañ ci taxaw te lu jare ittewoo la nga xam ne ne nag moom ko téléphoné ma nekk ci Sénégal wax ma guddi gi ñu ngeen ko xamee liggéey yu demee lépp du mën a teewandoo ci du mën bi li moo tax waaw beneen sujet la ñu traité ko déggee l'islam ak jàmm ci la bokk ndax mbirum Sëñ Tuubaa boo ko waxtaanee waxtaanee nga lislaam te bàyyiwul lenn ci lislaam lépp la jëfe lépp la digle lépp la xamle lépp la wane lislaam nag ay aspect yu bari la wet di jàmm xam ne mooy li adduna gën a aajowoo ndax mooy tax nit ki jot a jaamu yàlla mu mën a teewlu boromam am sabas li mu bëgg mu sakk ko ci jataay yi mel ni muy mat bi bari la ñu koy sabablu jihaad la ñuy def ndax ñun ñëpp lay jëriñ ndax dañuy fàttalente di dàggante di góorgóorlu ñi nit yàlla yi nga xam ne dañ fee jaar. yéen ak waa daayira yoo xam ne ku ñëw seen gannaaw cee defar sa adduna ak sa àllaaxira waruñuy dañ di leen fàttali di leen waxtaanewaat. ci déglu suñu xel ci seetlu nañu fi nekkee woon te digal ñu ñu roy leen ba nekkee fi noonu rawatina jamono yu mel ne yi mu toll ndax li nit daan def ba baax bennam léegi daanaka fukkam la nit di def soo ko baax ndax jafe-jafe yi ak àdduna bu walbatiku yi ak itte yi ak melow nit ñi ci jamono ci waaye doomu aadama bu dellu seen xelam rek dana mën dundam gépp di jaamu yàlla xara saudi di ci Ahmadu Bamba radiallahu taala anhu xett li kaayu mbindeef yi la xett li kaayu mbindeef yi la ci baatin te xett li kaay ci zahir xett li kaay ci baatin mooy ci zahiram daf fee nekkee ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo samp këru diine ji xamal nit ñi luy yàlla ak luy yonent bi ak nañuy jaamoo yàlla kilifa yi ci jiitu ñu mel ne imam malik imam abu xanifa imam ahmadu muhammad imaamu shafii wet googu sëriñ Tuubaa daf koo matal xam ne diine xamal nit ki li ko war lépp ci baatin ak saahir nag ci wetu biir xamuñu ko moom lot nañu ci xam ko rawatina di ko waxtaane waaye buñ bëggee nit ñu delloo ci seen xel ci tuuti ni ñu dikkee woon ci misaalum ñeent ñoo ñu waxoon ñu tuddati ñi nga xam ne suñu borom dafa leen a dénk sakare bi yor àdduna burum dafa am ñu ko mën dégg ak ñu ko mënul a dégg ndax leeru xol la laaj ndax tibbewuñ ko lu dul ci alquran ak xadiis bari na lu nit di wax naan néewul ci alquran te kenn warul wax ñëwul ci alxuraan dëppoo la alxuraan sax mën nañ koo wax te mooy lu yàlla digle ak yonent bi nga def leneen lu dul moom loola alxuraan waaye nangam ñëwul ci alxuraan ndax yàlla ci boppam dafa ne inna allaha yafalu ma yuridu inna allaha yafalu ma yashaau wax ne yudillu man yashaau wa yahdi man yashaau ne dalika fadlullahi yuutihi man yashaau wa anna alfadla bi yadillahi yuutihi man yashaau suñu borom la muy def kenn du ko ne lu tax nam ko soobee rek la koy defee su ko neexee adduna bépp bu teg ko ci loxol benn mbindeef te kenn du ko ne lu tax duñ ko laaj mukk la mu def wa anna al fadla bi yadillahi yutihi man yasha ngëneel ci loxo yàlla nekk moo koy jox ki ko neex kon bu ngëneel rëy rëy rëy ba nu lii yàlla amu ko ba di ko joxee wala yàlla attanu koo joxe walla néegu ko ndax dara mu la wàññi ci moom mbindeef yi day na peppi suuf yi kenn ku nekk suñu borom mën na laa jox loo xam ne tax na nga fuuy ba fàtte ko ba defe ne yaay yàlla te mu dese magasin yu mësula ubbil mbindeef kon nag lu ñu wax ci doomu aadama nit ki mën naa gëm wala mu ñàkk gëm waaye weddi moom day alake ndax li yàlla def lépp amul benn nit bu ko xam ba ne kon lii mënu la nekk lii mënu la nekk ñàkk xam-xam la bu nu nee dañuy waxtaane Sëriñ Tuuba radiyallahu taala anhu bari na wet ci ñu mën a waxtaanee ci moom waxtaane nañ ba tey ay xar baaxam waxtaane ba tey li ko yàlla may ci kem li ñu ci xam ak liñ ci mën a wax ak liñ ci mën a dégg waxtaane ba melo meloo meloo saahiram nga xam ne ni ki jullit bu farlu ba àgg fa farlu yam ci xam ci jëfe ci xamle ci yare melo yi gën a mat bu melowoo ko ba noppi jaar fi mu war a jàng kon aw doxiinam aw nekkiinam fi ba mel ni nga xam ne moom bëgg ci nun ndax mën defar ci baatin mën naa defar ci zaahir waaye nit defaru ci zaahir moo gën a yomba defar ci baatin bu ngeen dégg ñu naan moom ci bopp mu ne muy wax sifaatu sadiqil muridi bixtisaar arbaatun jamaat waa xaw melo yi murid sadiq murid sadiq luy murid sadiq murid sadiq martaba bu kawe la ndax murid sadiq mooy ki nga xam ne wàcc na lépp jëm ci yàlla bu àggee nag tudd waasil waaye féeg mu ngi ci yoon wi murid sadiq la nekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu fi nekkee saxaaba yépp ay murid sadiq lañu melay murid sadiq sëñ Tuubaa mi ko xam ni ko waxee rek lañ ko mën a jàpp noonu ko mën a jële li jiitu asidqu fi mahabbati cheikh yi dëggu ci cofeel gi nga sopp sëriñ bi dëggu ci cofeel mooy lan ñu ko ahlu tasawuf misaale moo di ne koy bëgg bëgg koo xam ne bu la xañoon li nga bëgg léppit bëgg nga du bu la defaloon li nga bëgg léppit bëgg nga mënu bëgg nga mënu la yokk ndax àgg na fa mën a yem ba noppi nga xam ne bu la woowoon def la lu la gën a naqare du jeexital ci sa bëgg gi bu la mayoon adduna gi ci biiram du ci jeexital maanaam du ko yokk ndax bëgg nga ko ba sa xol bépp jox nga ko ko kooku mooy charte bu njëkk bi bu ñu jëlee message Cheikh Ibrahima Fall radiyallahu taala anhu da ngeen dégg ñu ne li sëñ Tuubaa ne ba mu ñëwee ci àddina bu fekkul woon ci dara ci jeexit yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu dul suuf si mu daan dëgg ak asamaan si ko daan tiim dana ko leer li mu wut dana ko am Cheikh Ibrahima Fall noonu la def ci sëñ Tuubaa ni ngeen dégg ñuy misaal xam nga ne sëñ bi nit ñi ko wut si ngir xër ci moom ndax ni yàlla ni ko yàlla def muy xetalikaay bindee fi ba bëgg koo wàññil dara ci li mu daan def bu di leen xëpp suuf daañu nett li nag benn bis ñàkk dégg ngeen ko ba tàyyi nit ñi fitnaal nañ ko moom mu rëdd rëdd boo xam dafa ne kii ku ko jéggi jëm si ci man dem safara Cheikh Ibrahima Fall rek jéggi ko agsi ci moom mu ne ko xanaa da ngaa dégg li ma wax mu ne ko ah kay dama ne rëdd yi ku ko jéggi dem safara mu ne ko man aw ma soxla ci safara xaw ma safara am na xaw ma amul li ma xam mooy sëñ Touba fu mu nekk ma fekk ko fa moom laa soxla moom laa bëgg kon asidqu fi mahabbati cheikh mooy loolu ndax buum gi mu taalibe bi ci sëriñ bi mooy cofeel gi ko sopp moom waaye du caagin mooy cofeel gi ko sëriñ bi sopp ndax innaka la tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yashaau wa alam bil muhtadin du caagin ki nga sopp rek mën nga ko texeel wala nga jaarale ko yoonu jub nag bu dee nitu yàlla moom ku ko sopp sopp nga yàlla ndax yonent yàlla Musa alayhi salaatu wasalaam suñu daf ko mas di nattu laaj ko ne loo ma mas a defal mu lim mboolem xeeti jaamu yàlla yi mu def yëpp ak mbindeef yi mu xeet li yëpp mu ne ko loolu lépp sa bopp nga ko defal ba mu jaaxle ne ko man nag xaw ma kon lu ma la mën a defal mu ne ko xanaa nga fekk koo xam ne fonk naa ko nga fonkal ma ko fekk koo xam ne bëgg naa ko nga ko kon nit ku baax mooy sababu texe bañ nit ku baax mooy sababu texe gis ngeen ko bari na lool ci mbindi sëñ Tuubaa chaqa uman lam yahwani qad kutiba wa kawni al abdal xadima wajaba képp koo xam ne soppaloo nga sa texeer bi bind nañ ko te duñ ko far kon ki ko sopp am na daraja ju kawe ndax kenn du ko sopp te du te soppuloo yàlla ku ko sopp rek sopp nga yàlla ndax lépp liy tax ñi sopp nit ngir yàlla mu ngi ci moom ci baatin ak ci zahir bu ko nit ki ñàkkee sopp daf nuy tax xam ko ki ko xamul nag mooy nii sëñ Abdoulaye waxee rek ne ñaar dong na koy bañ ki ko xamul ak ki nga xam ne ni ko suñu borom def daf laa neexul kooku mooy ki añaan kon nag ki ko xam moom mënu koo bañ a sopp wala nga xam ne book soppul yàlla soppul yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ndax li mu wax lépp ci ne moom xaritu bu yàlla xaritu bu yonante bi ba faw ne suñu borom bëgg na ko ba mu gënal ko ñëpp mu bëgguloo ko yonante bi ba mu gënal yonante bi ñëpp mu bëgguloo ko yeneen yonante yi ba mu gënal leen ñëpp mu bëgguloo ko malaayka yi ba mu gënal leen ñëpp mu bëgguloo ko saxaaba yi ba mu gënal leen ñëpp mu bëggloo ko wàllu ba mu gënal leen ñëpp ko kon képp koo xam ne kii bëgguloo ko illa bi nga xam ne moo war a tax moo dikk réer wala ni ko yàlla def moo la neexul mu ne nag bon euh, guddi gi nga xam ne dañu ne wa inda zikri saalihiina tanzilu rahma fu ñuy waxtaanee gaa yi yàlla yi yërmande yàlla day wàcc yërmande jooju nu jéem ci taatan nu taatande suñu xol te mooy nu ubbi ko boole ko sopp ko ngir yàlla ak yonent bi di ko waxtaane tey déglu bu baax bu baax tam nag ndax bi mu nee asidqu fi mahabbati cheikh ma am tisaali amrihi xaysu wara mooy topp ndigalam topp ndigalal sëñ bi ni ko sëñ Abdoulaye waxe yàgg nañ ko wax man lay wax naan nit ñi bàyyi leen moo nit jëf naa ñu gis gis ni ma fi nekke xam ni ma bëggoon ak li ma bañ ak ni ma daan jëfe bind naa bàyyi fi wax naa itam ñu dégg wax na ba tàyyi ñu dégg ndax li ko yàlla may lépp ci mën a xet li ci sababi xet li mbindeef téyewul ak ndigalam ak tereem matale ak dundam ci jamono yu new yoo xam ne ak jaamu yàlla may na ko ko ndax xam ngeen ne moom ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam sayyidatuna Aisha radiyallahu anha ni mu waxee ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan waxtaan ak ñun maanaam di waare yàgg rek boo xamee ne lu mu war a def waxtu julli wala lenn loo xam ne lu mu war a def diggante ba borom day mel ne xamatu leen day jekki-jekki rek ne jëlbit dal di jublu ca la du ne maa ngi dem du ne def leen dara sëñ Tuubaa noonu la daan def léeg-léeg bu ko soobee mu ne farji'u ila rabbikum dellu leen ci seen borom te nekkoonkat ba ci bëgg a jëm ci leneen mooy jaamu yi gën a màgg ci jaamu yi te mooy xet lu mbindee fi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ki gënal yàlla ci nit ñi mooy kii tax ba nit ñi bëgg yàlla ak kii tax ba yàlla bëgg nit ñi kii tax ba nit ñi bëgg yàlla mooy ki leen di wan yoonu yàlla di leen wan di leen xamal njëriñal yàlla ak kàttanam ak rafetam akuk rafetam akuk tabeem ak bu baaxam ab taaram mënee su ko xiyaas nanu bàyyi daa jublu rek taaram mbindeef mënu koo xiyaas ci ci adduna ci nit ñi rawatina nag kon suñu borom tabaraka taala boo xamee ne kon lépp luy tax ñu sopp mu ngi ci moom nga sopp ko ba sopp lu mu sopp nga sopp kon sëriñ bi nga xam ne leeralal na le su ne la suñu borom sopp na ko leeralal na le ne ku ko soppul texee leera na la ne ku ko sop bu yomal xiyaamee ba nga xam ne ñii texe rek la seeni xarkanam di leer ki ko sopp rek xarkanamam day leer nañ nit ko waxee ne wajhu lazi yuhibbu ni yabyaddu yawma wujuhu suada moom ak xajalu ci lenn lu dul jaamu yàlla waxtu woo xamee ne xet li mbindee fii dikkal na ko doomu aadama yi suñu borom tàggatal ko ko nootal ko ko ba nga xam ne bëgg gi ñu ko bëgg sañ ko bañ bëgg nañu ci dàllam ba mu dagg ngir xër ci moom bëgg a barkeelu ci moom benn jigéen ju màggat mas na ñuy ñett ne benn laa mas a gis sëñ bi mu moom njaarim la dëkkoon booba sàkkale guñ ko barrière bi nga xam ne moo daan dox diggantee noonu nit ñi buy dem nee na dama xaw a daje moom mbooloo mi topp ci moom daanaka ñu ngi daw te moom day waaxu rek mu ne nag xale bu ndaw daje moom ba dëgg ci dàll bi ba dàll wi summi ko waaye geesuwul sax dafa continuer rek di waaxu rek jëm ca jàkka ja ca jumaa ja benn suñ mën la bi jóob dagana nettali na ko nàccal nañu baaraamam daanu nañ ci kaw xotti yéreem ba tax ñu sàkkaloon ko yoon woo xam ne bu jógee jëm si jënd ba ci lay jaar nit bu daan doxantu itam yoon wi nga xam ne dañ ko sàkkaloon barrière boo xam ne mooy dox diggante nit ñi waaye dafa yaraax ba nga xam nit ñi dañuy jàndoo moom buy dem ñu topp ci moom di ko xool léeg-léeg mu taxaw wan leen kanam ñaanal leen delluwaat di nga xam ne nit mënu ñàkk a doxantu waaye bu génnee nit ñi lor ko ba ñu sàkk loolu nga xam ne mooy tax du ñu agsi ci moom ak xër gi ñu xër ci moom loolu lépp li ko waraloon moo di bëgg gi mu bëgg yàlla ak bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam takk noonu bëggeel googu moom la su borom notee mbindeef yi ak jullit ñi war a texe ñépp mu dugg ci seen xol ba ñu soppe ko noonu sopp googu ñu ko sopp nag ci lay xett leen mbindeef yi boo xamee ne dafa ne as-sidqu fi mahabbati cheikhi abat dëggu ci sopp bi nga sopp sëriñ bi ba nga xam ne lépp lépp lu ñuy tudd di ko tudd ak na mu demee ci moom wala lépp lu ca laal wala lu ca bàyyi ko sopp nga ko sopp koo xam ne sa xol lu ko ëpp xaju ca sa texit noonu lay toll Seydina Abdullah ibnu Omar radiallahu taala anhu daf fekk benn garab bu tuuti gu sax guy soog a sax bis bu nekk mu ñëw ci garab gi samp bant di ko jubbanti di ko ci yeew sonn ci loolu ñu ne ko waaye garab gii ngay def nii loo ci am ak lu mu doon mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa mas a toog ci wetam Cheikh Ibra Fall rahimahullah wa radi anhu bu masaan toog ci kanamu sëñ Tuubaa dootu xamante dara li mu wax sax dañ ko koy nettali am na jamono yoo xam ne bu fa jógee day laaj li mu doon wax ndax bu fa toogee xamatul dara lu tax xolam dafa set set goo xam ne bëgg sëñ bëgg goo xam ne bu toogee ci ci watam day ubbiku ba nga xam ne leeri sëñ bi bu ci duggee dafa koy fees ba nëbb ba lëm xelam dootu xamante dara lu muy def al euh, muridu sadiq melo yooyu dafa bokk ci ay melo ndax al muridu sadiq moom rawatina bu fekkee ne euh, daanu dem ci loolu may gi ko yàlla may mu boole nekk murid sadiq ci njaal beeru gis ba noppi nekk majzub ndax maj majaasi bi bu ñu seetee ci taarixul islam majzub nit la koo xam ne dafay juddoo xol bu set ak leerug yàlla bu fees xolam ba lëm ko ba dootu gis sharia du du mën a li nga xam ne mooy jëfi zahir yi majaasi bi dañu daan lekk li nga xam ne sharia daf koo tere di def lu nekk ba ci ñeneen ñi nga xam ne sax du ñu ay majaasi waaye ñu ngi bokk ci kumalul awliya yi boo seetee euh, ta yi Cheikh Abdul Qadir Jilaani moom muy ne bari na ñu may ŋàññ ak naan doo da ngay wacc te fekk na xamuñu ne man màkk rek laay jullee wala ci gannaaw asadul baid laay jullee nga xam ne kon euh, mën awliyaa yi ak yenati majaasi bi daañu julli ji màkka wala feneen fu sori ku ko seet alfuyudaatu rabbaani wala euh, téere xuseyri risal xuseyri da nga ko gis da nga ne ki moo tax li tax sëñ Tuba ne amal wali fa huwa duktitab min xaysu ma yakunu fi lanaam li aklihi wa shurbihi ma al wara wa gayri zeyni wa yàlla moo gën a yomb xam wàllu yu ndax wàllu yu dafay niroo mbindeef yi ci lépp di lekk di naan di tawat di fàtte di ñàkk di wér am di sonn lépp lu nit def mu di ko def te léeg-léeg jëmbam ji mu bàyyi ko fi roox gi euh, mu dikkee di aj ba ziar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal ne fii xaalatil bu'di bi mu taxawee ci kanam rawlatu bi fii xaalatil bu'di ruuxi kuntu ursiluha tuqabbidu lbayta anni fa hiya naibati fa hadihi nawbatul ashbaahi qad xadarat umdud yaminika kay tahda biha shafati ci waxtu nga xamee ne ñëwaguma Màkka sama roow laa daan yónni mu ñëw di wër kaaba gi di la ziar yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam hmm. tey jii nag li moome mooy sama jëmm tàllalal sa loxo bu tedd bi ba sama tuñ yi barkeelu ci ñu daal di gis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam génne loxoom ñëpp di jàlloog moom Seydina Rafi jox ko loxo fóon loxo bi xam ne kon wàllu yu neexu la xam ndax nañ ne El Hadj Malick Sy radiyallahu anhu moo ko wax sax man lam yuxit bi jumlati sharia inkaaruhu li mahlakin zaria téere yi wax nañ ko képp koo xam ne peegunoo sharia lépp zahir ak baatin sak weddi day fa gaaw ci alak la daf lay alak ndax suñu borom dencam yi ak mbóotam yi dafa nëbbu nëbbu goo xam ne nit ku dul borom baatin bu mag mënuloo koo xam ñu jógee kon asidqu fi mahabbati cheikh ma am tisaali amrihi ànd ak waa daayira ñu wax. ah waaw waaw. ki leen leen ki leen waaw ba noppi lu tuuti. waaw ngeen ndax suñu mbokki américain fi nekk noo ngi wax wala xamuñu li ñuy wax ñu toog rek ñu bëgg a walbatiku si ñoom tuuti ñu waxal leen tuuti anglais dellu si waat. ndax ñu bañ a nelaw wala ñu bañ a xaddi bismillah dinaa san wax ma noppi lu tuuti euh, kon continuer continuer waaw continuer maa ngi moom ci Cheikh Ahmad Rafaay yi mu génnee loxo yonent bi sallallahu alayhi wasallam da nga xam ne daa daana aj si ci baatin koo xam la daan yebal muy aj si te nit ñi defe nañ ne ajiwul naka noonu ñi nga ci xam ne dañuy jullee ji ci béréb yu sori te seen jëmm du dem doomu aadama yi di leen dinga te xamuñu na mu demee xamuñu la ko waral bi nga xam ne ne Cheikh Sadi mu dañ ko wax radiyallahu anhu min nekkoon lu tax ajiba mu ne atuuf bi baytillahi wannaasi nubomu kama faafa baadul qawmi fi sirri wal jahri wa dalika qubayla al yawmi wal yawma rubbama ataaniya baytullahi min mawdini jiri man bu may wër kaaba gi nit ñaa ngi nelaw ni nit ñi wëree ci zahir laay wëree ci baatin mu ne loolu sax bu njëkk la waaye léegi kaaba gi moo may wër si xam ngeen ne Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu wax na ne kaaba gi ci boppam dana jóge fa mu nekk ci baatin yonent bi sallallahu alayhi wa nekk ci biir fekk ko ci njaareem fi mu nekk mu wër kaaba gi ziyaare ko ziyaare yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu delluwaat loolu boo ko gisee da gàttal sa diingat ndax nit ki kaaba gi fekk si moo gën a foor kay fekki kaaba ga ci wet boobu kon ki kaaba gi siyaar si boo ci xamul dara tey nitu kese mën nga koo diingat waaye nag diingat ñàkk xam alquran la jingat yu bari ñàkk xam alquran la ndax suñu borom tabaraka wa taala dafa ne inna allaha yafalu ma yasha lu ko soob def gannaaw lu ko soob def jullit bi amul lu dul maandu ci lum xamul na jëfee lim xam xamle ko ndax ñaari warugar yi nga xam ne moo war jullit bu nekk ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم farata la ci bépp jullit du fardu euh, fardu kifaaya la euh, du fardu ayni mbooloo mu nekk war na am ñu fiy jógee jàngi diine buñ jàngi diine ba noppi genn wàllu maanaam benn warugar bi lañ def mu des beneen mooy bu ñu dellusee ñu jàngale noonu alquran moo ko wax falawlaa nafara min kulli firqatin minhum taaifatun liyattafaqqahu fi diin wa liyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim waaw alquran nag ci boppam gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa dafa am biir am bitti biir boobu amati biir ba juróom ñaari biir ku mën a wax ne nangam néewul ci alquran da nga war a wax ne gisuma ko ci wala xaw ma ko waaye yàlla gannaaw moom lu ko soob mu def te li mu amee du jeex mukk te bu joxe woon lépp du ko wàññi dara te léppam xajul fenn kon jëfam ku ne bu maandu ci ndax ñaari bayt yi asidqu fi mahabbati cheikhi abat ma imtisaali amrihi haysu warat ah su man su ma su waaw su ma tinaa bi nax yi ak tinaa bi imtisaali amri su ma imtisaali amri su ma haysu warat su ma imtisaali amri haysu warat bi ci tegu wa watarku li ictiraadi waaw wala ci wala waaw ak bàyyi diingat mooy li ma wax li ma wax léegi ne boo seetee kattanu yàlla ni mu baree ak lu ko soob def te nit ñi ay ndabi yàlla lañu ndax bu nekk ko war a xam mën na koo xam ka ko warul a xam du ko xam kon itiraam mooy diingat donte diingat ci sa xol la sax ay eh, sëñ bi nii su fekkoon defoon na nangam lu rëy la ci sharia ma maanaam ci xaqiqa ah, daan gis ñoo xam ne dañu naan ci sawjee dañuy bind ne sharia ak xaqiqa nun amul fi nun li am mooy dëgg gi li yàlla wax ak yonent bi lu ko mooy rek bu dëgg kon sharia ak xaqiqa amul lenn rek am waaw ñi ne sharia ak xaqiqa am na itam loolu kay taxul ñuy wax saxal nañ ko bu wér waaye sharia ak xaqiqa buñ ko seetee mu ne ñu ne mooy zahir ak baatin amul ah kay dañoo déggul ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne rek umirtu an an uqaatila naas xataa yaqulu laa ilaha illallah fa ida qaalu asamu minni dimaahum wa araadahum wa amwaarahum wa xisaabuhum ala llahi digal ma xeex ak nit ñi di leen woo ci diine ba ñu ne laa ilaha illallah bu ñu ko waxee rek jeexal naa ci ñoom seen alal ak seen bakkan ak seenu ñaq seenu der lépp ñoom na ci man waaye yàllaa leen di xisaab kon baatin ba ndax nit ki mën naa wax laa dëgg ci moom kon loola baatin la yonente bi sallallahu ko loolu loolu diggante yàlla ak jaam di la diggante yàlla ak jaam bi nag mooy baatin jaam bu nekk la yàlla jëflanteeg yow benn mu jëflanteeg yow ci ngëneelam rek rek rek di la may di la defal li nga bëgg benn mu jëflanteeg yow ci maandoom boo defee mu def la boo liggéeyee mu fay la boo liggéeyul du la fay dara boo moyee bu mbugal la boo moyul mu bàyyi bañ laa mbugal bu ko neexee ngay nelaw mu di la bindal ay tuyaaba di la defal lu lu ko neex kon suñu borom moom bu nu bàyyi bu nu fàtte mukk kàttanam gi ak sañ-sañam gi lu maanaam ci saa moo tax tarku li attiraad bàyyi di nga donte ci xol la ndax di nga ci xol day yàqal taalibe bi ndax bu fekkee ne mu ngi di nga ci xol rek dootu murid sadiq di nga ci xol moo ndax nee ñu sëriñ bi ak joomam sax moo ëpp sëg bañ a juum maanaam nga def li nga xam ne mooy yoon bi nga def ko bañ a juum njuumte la euh, la la nekk la la nekkal ca njuumte li sëriñ bi juum moo ko ëpp moo ko gën bu seetee téere yi tasawuf da ngeen ko gis kon nga xam ne kon euh, euh, sëriñ bi mooy docteur bi nga xam ne moo lay faj war loo weranteeg moom boo weranteeg moom sa jàngoro rey la wala loo yor mukk kon nag bu waxee loo xam ne duggul sa bopp it leer na la ne nga jëfee lim la wax mooy indi sa mu maanaam sa wér ci zahir ci aada aada tan loolu mooy waaw mën nga ñëw question waaw question moo di waxtaan yoo xam naa doo yàgg na waaye ndax gis ngeen circonstance yi rek ban waxtu woon waree tàmbalee coono bi ba xëyee ba léegi noppalu waaye nag eh, mbir bi dafa demee noo xam ne rek ak it ñi nga xam ne ñoo ko daj nañ ci loo xam ne te ñor na leen lool moo tax rek mënuma bokk daal ma góorgóorlu ci ba sama kem kàttan waaye ba tey nag ngir waxtaan yu ma gën a sawar nga mu fekkee te binduloo dara amuloo plan ngay wax rek lu ñëw ci sa xel ba tax bu bu fekkee nag laaj yi ñëw na incha allah xëy na ci la waxtaan wi gën a neexee ku ci rek bu amee laaj rek laaj ko incha allah luñ ci xam rek wax ko luñ ci xamul xamul ko. nee na da doon laaj buñ ko mënee dimbali jox ko ci tënk lan mooy. maanaam taarif ki nga xam ne kii moom lañ jox guddi gi tey muy maam Cheikh Ibra Fall ndax dañ cee jotul la yegg muy ñaan ba xam ne ko ca tënkal kuy kuy maam Cheikh Ibra. Ah, ah, waaw léegi ci des nee na. dafay laaj ndax am na connexion ndax am na ak lëkkaloo ci diggante mouridisme ak euh, naar yi nga xam ne dañoo dëkke woon Espagne ak Afrique mhm. dañuy jàng livre yu mel noonu fii ci seen dëkk. Cheikh Ibra Fall nitu yàlla loon koo xam ne dafa judd suñu ko ay may leeral xolam mu gis loo xam ne bu mu jamono lool ñu ci bari gisuñu ko daa mun na sëñ Abdou Touré nekk na ma ne sëñ Abdou Karim Touré baayam wax na ne Cheikh Ibra Fall bi nga xamee ne gisagul sëñ Touba am na góom bu ñu ko wan ne ci sa kër maam moor mukk fa ndam ma dale war ndax nee na booba waxtu nga bi guddi di julli bu ma kàbbaree rek fu war yu nekk leeram fëll si ràmm na ma gis leeru sëñ Tuubaa li ma gën a bëgg di leer di gën a rëy di gën a mat fu ne ma dem fa di ko wër xam ne kon nit la koo xam ne dafa daan jaamu yàlla jaamu yàlla ko gën di fanaanee julli na nga ko julli ba sa tànk ne ba bët ba am góom ba lëgët ba nga mën ko wane jaamu nga yàlla ba tàyyi waaw am na ñoo xam ne ñoom du dugg yéen a ngi ànd ak waa daayira Ahibahil Serigne Sam Mbaye taxta raaya Seexul du lu ñuy mën a nekk wala bu fekkee ne dañuy soog a dugg ci lislaam am na yoo xam ne duñ ko mën a xam waaye ñu wax leen ci saahir rek waru nit la koo xam ne ku xam boroomam la xam bunt boroomam muy sëriñ Tuubaa mu wër lu ko yóbbu ci yàlla ba tàyyi foog ko fu bari bu fa demee du ko fa gis ba daje ki nga xam ne moo doon borom jamono ji mu xam ko te ñam fekk ñu wër ko xamuñ ko la fa nekkoon te mu ko jaay mu jënd ko ca kam lam ca attan mën koo yem jënd ko ca ña ko xamul mënuñ ko am ña ko xam rek moom ca mën a am ci kam li tubaab bi wax exceptionnel su mboom daf koo baral loxo dañ koo ñàggil mu jaar foo xam ne ñu bari mënuñu faa jaar mu am na li mu bëggoon mu texe nga xam ne moo gën ci lu jaam di sàkku képp koo gis muy jaam yàlla texe la bëgg loolu am na ci bari ay détails la yoo xam ne loolu ci xam lu ñu dégg ci ay mag waaye du dugg seen bopp mënu mu ko waxtaanee ak ñoom te mbirum tasawuf ci boppam dafa loq lu xóot la loo xam ne nee ko fu ne ak mel mën nañ koo ñàkk dégg teg ko fu mu nekkul ndax loolu dana faral di am te kaset moom. bu ne lañ koy teg ko déglu. kon ñu jëm a taar yooyu liir fii ci ay mool ñi nga xam ne arab yooyu dëkkoon Afrique Espagne ak Afrique du Nord mhm. mu ne nag ndax mouridisme mhm. daa am connexion dafa am ak lën mhm. ak loolu naar yooyu waaw bu fekkee Espagne la wax Espagne dafa arab yi jógee jiit na bi sëñ bi ñëwee ndax Espagne jullit ñi yilif lañu leen nekk fa juróom-ñetti téeméeri at du ñu xamee ne dugg nañ ci mbirum jublu ci àdduna ci ab amee fa ngóor am fa ay xalifa di fa doxal loo xam ne jihaaratuñu dañuy noppalu ak di sàkku sababu mbépp mel ne ku sàggan wala nelaw fàtte la nga amoon espagnol yi ak portugais yi dàq leen jële leen fa bañ leen fa jëlee ni ñu leen fa jëlee gën a metti ndax dañu ne yéen a ngi ànd ak waa daayiratu Ahibaay Serigne Sam Mbaye taxtara yéen Seexul Xadim Touba nekk nasaraan wala boo ko deful benn gëléem lañ lay jox nga war ko ak looy yóbbuloo ba àgg Maroc fa lay yem mu jeex bu ko defee ñu gën a bari ci jullit ña génn dem ñu néew des fa wàcc seen diina looloo tax Espagne ak Portugal jullit ñi yàgg fa noonu juróom ñetti téeméeri at te amatul benn jullit bu fa nekk loolu sëñ bi xaajagu la ñëw waaye nag dañoo bind bàyyi fi dafa am silsilatul qadriya bi nga xam ne bokk na ci ndax sëriñ bi dafa jàpp ay wërd yu ba mu daataan am wërdu boppam jël euh, jëf jëfandikoo na wërd yu bari wërdu qadir wërdu tijaan wërdu chazili ba mu bokkul ak bi mu àggee ci boroomam ba mu jox doon ko ñëw ñëpp kenn ku ci la nga amoon mu jox la ko ni mu ko waxee ci xas joxe wërdu wu ci nekk na ko borom daawam joxe lu jiitu loolu dafa njëkkoon nee na booba dafa doon làmbatu rek di jël ci ku ko mat ak di jël ci ku ko matul ba suñu borom gindi ko nag mu gis yonent bi sallallahu alayhi ci géej gi mu fàtteloo ko lépp lu ñu ko xamaloon xamal ko xam-xamu boppam boo xam ne mbindeef xamal ko ko ndax lu bi sallallahu alayhi wasallam ndax kenn bañ a am loo ko ñaaxee ci silsilatul qadiriyya boobu nga xam ne moom la ko waajuram njëkkoon a jox ibnul arabi muhiddin arab yi ci ñi jullewoon Espagne ba yàgg fa lool la silsila bi jaar na ci moom Muhyiddin Ibn Arabi ma nga génne àdduna fu ñuy wax Dimashq waxtaani mbiram bi fi xaj waaye nit ku doyoon waar la ndax wird woowu ñu nu jaar ci ñoom ñëpp ay kilifa yi jamono la ñu di boroomi jamono gannaaw Muhyiddin Ibn Arabi ni nga xamee ne euh, sëriñ bi bind na silsila bi nga xam ne moom la njëkk am muy bu xaadir bi ñi nga ci xam ne ñu jaaroon Espagne benn ñu nekk fa ba jóge génne fa adduna wala ñu bokk ci ñu mujj ñu génne lu mat ñeent ci ñoom jaar na ca ci wirdu woowu nga xam ne dox na ba ci loxo sëriñ bi bu dee Afrique du Nord xam ngeen ne Afrique du Nord ni ki Maroc Algérie ak am ay connexion ndax Cheikh Abdoul Aziz Chadli ak Cheikh Sidi Mokhtar Kounti moom mën nañ ne malien la wante ci saara bi la nekkoon soriwul woon Afrique du Nord lool soriwul woon itam Espagne lool xam ngeen ne détroit boobu ñu wax Gibraltar muy jabalu Taarik nga xam ne Taarik ibn Ziyad tax ñu tudde ko noonu moo teqale diggante Afrique ak Europe bi nga xam ne Espagne ci la nekk maanaam Andalusi kon sëriñ bi ci zahir ni nga xamee ne dañuy jël wird di ko wird ngir àgg ci yàlla wird yi mu amee ci ñooñu jaar si na ci ñooñu bi nga xamee nag su suñ doon ko fàtteloo naka ko ñooñu joxe woon nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam joxal ko ko boppam joxal ko boppam wird yooyu ay nit joxoon ko yëpp wird yooyu yëpp ay nit amee woon nañ ko doon ko wird wird woowu fa njëkk a amee mooy Cheikh Abdul Qadir moom mu nga woon Bagdad Iraq moom sore na wante dafa am ñoo xam ne dañuy silsila bi ba mu jógee foofu dafa jaar ci ñoom jaar Afrique du Nord jaar Espagne ba jaar Gànnaar ba ñëw ci Sénégal noonu la laaj bi noonu la connexion la la waaw kon am na ay connexion bu baax waaw diggante ma kii gannaaw loolu itam ah, ci gannaaw lu weesu mbiru mbir bi taarif yi am na taalif yoo xam ne sëriñ bi cité na ko ci ay bindam te téye gisatuñu ko ñu ne yenn yi ay naari gànnaaroon yenn yi manuscrit rek la am kenn mënu ko ba wër nañu wër yu ci bari mu mujj mënu leen mënu leen a gis waaye bi nga xamee ne dafa doon jàngale ba tàmbali ci yoon wi ñeenti at bi bi nga xamee ne ñu ngi dem Mbàkke Bawol ba bi muy am na ñeenti at yoo xam ne daf ko doon wëndeelu ci réew yi jël na ci ay nit lu bari ay ay ay sirru ak i ak ay xam-xam yoo xam ne daf ko indi ci réew mi te daanaka waa réew mi xamuñu ko woon kon mën nañ ne naka lislaam namu juddoo fii ñuy wax léegi Arabie saoudite maanaam Hijaz dafa ndox boo dugg Afrique duggee ko Misra maanaam Égypte jaar Libye bu mu jaaree Libye jaar Tunisie jaar Algérie Maroc ñu jaaree Andalus ulama yi nag ta mu arrêté ne maanaam historiens yi dañoo njëkkoon a euh, saxal ba siiwal ne l'islam mu ngi jaare bu mu jógee Afrique du Nord mu ngi jaare Mali ba dugg ci Sénégal ñenn ñi nga xam ne ñu gën a dëgër ne Mauritanie la jaare soo ba ñëw Sénégal waaye li ci mën di am ci mbirum culture maanaam njàng l'islam lu bari ci mag ñi ci jamono yooyu gànnaar lañ daa jànge waaye bariwul woon ñoo xam ne xam nañ leen ndax dëgg la Tombouctou université la woon boo xam ne ñu bari jànge nañ fa waaye dafa yàgg nañ bu pur moom moo gën a yàgg waaye bu pur moom ña fa jànge woon ñu néew lañ ciy tudd waaye ñoom it dañoo jànge ci araab yi kon mën nañ ne daanaka réew mi li fi nekk lépp bu muy ñëw mu ngi jaare ci Afrique du afin bi daan ñu lii jaaree gànnaar lii jaaree Mauritanie. Euh, soo ñu ci wax question bi ci arab mu ni asaluka yaa sanal tashayikh mal farqu bayna al martaba wa daraja wal haal wal maqaam. al farqu bayna al martaba. ba al martaba wa daraja wal haal wal maqaam. wa daraja waaw. Mm-hmm. wal maqaam. wal maqaam mm-hmm. ci tagu. Mm-hmm. mu ni ma maanaa xaw xaw xawluhu sallallahu alayhi wa sallama laa yurtaxu al muminu fi hijri marratayni maanaam jullit kenn du ko màtt ci menn pax ñaari yoon waaye ren mu ni xat xaratu annahu laa yajuusu nikaaxal mutha walakin hal yajuusu nikaaxal xarat kama yafalu bari mu shaafiri lil xarat lil xalat lil xarat xarat xarat la bind lil xarat al xarat la lil xarat hmm. خرب الخرب mu ni eh, eh, ni ki nga xam ni kama eh, yakul bahru mushakirin yankihuna imratan kay yanalu iqamatan tasmahu lahum li iqamati fi buldan allati hum fiha maanaam ñi nga xam dañuy yox sëy boo xam ne dañu koy def sëy diggante ak moom xam ne ne na boobu daganul waaye sëy bi nga xam ne maanaam ki da koy def pour xemmante pour bëgg am maanaam li ñuy wax green card tam wala wala mhm. mu ni ndax loolu dagal na wala déedéet. Ah, mooy al martaba wa daraja wal xaal wal maqaam bismillah al martaba wa daraja wal xaawal maqaam lan mooy seen diggante. maqaam. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. maqaam mooy tolluwaay. ku ciy dox ci yoon wi jëm bërëb sàngam fi mu toll. xam ngeen ne yoon woowu moo di not sa bakkan mucc ci ak bànneex ak àdduna loolu lépp nag bakkan ngay xeexal lan mooy bakkan mooy li nga xam ne ci nit mooy bëgg bànneex bëgg daraja bëgg lépp loo xam ne day neex ci moom loola ci nit ba nit da bakkan ndax nit ñi bëggee lu neex noonu lay bëggee lu baax waaye bëgg gi lu baax du melawu bakkan melawu beneen kii la beneen cër la bu ñu tuddee xol wala rox roo day dund soxla lu mu dunde bakkan day dund di laaj la mu war a dunde bakkan boobu nag nga xam ne nit ki day xeex moom di ko lottal ba tàmm mun lépp loo xam ne daf koy yàqal diggante ma yàlla wala mu di ko jaarale ci yoonu safara bu fekkee ne tàmbali na bakkan bi am na nu mu tudd mooy an nafsul amaarat bi suu yi nit koo xam ne sóoboogul ci yoonu yàlla ba kanam daf koy digal mu ñaaw maanaam lu neex ci moom rek muy lu xaraam muy lu mu mën a doon rek daf ko daf ko koy digal maanaam daf koy def ci xalaatam mu di ko sopp di ko sàkk war a sàkku mooy an nafsul amaarat bi suu yi maqaama la bu ñu jógee nafsul lawaamatu mooy bakkan bi nga xam ne maanaam meloon nit ki xool bi nga xam ne nit ki mu juumee ba def lu bon dana ca am naqar maanaam bakkan bi dana koy yedd ndax xam ne kat lii mu def lu ñaaw la kooku ki tàmbalee dox ba xamee lu baax ak lu bon ba fas yéenee baax di xeex ak bakkanam day dem ba àgg foo xam ne bu defee lu bon mu naqari ko mu rëcc ko lool fas yéene du ko defati mooy an nafsul lawaamatu kooku maqaama la nafsul mulhamatu moo te teg mooy nit ki nga xam ne bu tolloo foofu bakkanam day xalaat lu ko dolli ci yàlla bu ko kenn gañe na mucc diw baax na naa ko roy naa mel ne moom di ko sax muy wut ay jaamu yàlla ñu def benn mu sàkk dog boo xam ne soit alquran la koy jàng wala muy sikkar tur yàlla wala ko jàng xasida wala muy yëkkati ci àlalam di ko sarxe wala mu di ko def ci yoonu yàlla ak Thank you very much. nga xam ne moo toll ci góorgóorlu nag fas yéene asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. xam ne bakkanam daf koy xëy ci lu baax ba nga xam ne léegi nag lu baax li gën a bëri daanaka lu bon moom wala lu dul ne moom jombale na ko boppam day seet ci xelam rek lu mu war a def loo xam ne lii daf koy gën a jege yàlla wala day tuub ñu bàkkaari bàkkaaram xam ne kooku borom bakkan boobu malaaka dañu déewaalee ak ñoom ci ay nelawam wala muy sànni ci xolam bëgg lu baax loo xam ne lu koy jëriñ def loo ko loo xam ne kooku <laughs> mooy an nafsul mulhamatu maqamal ak nafsul mutmainnat mooy nga xam ne xeex naa bakkanam ba léegi bakkanam tegu na ci yoon wi dootu jàng mu ngi góorgóorlu nag di dem nga xam ne léegi sonnatul ci wattandiku lii ndax léegi xam na ne loolu weesu weesal na ko boppam ba du ko def ngir ak ragal yàlla ak farloom ak ngir bëggam mucc nga xam ne moom dafa jaar ci yoon bi rek waaye nag xaajagul a àgg ak nafsu ak raadiyatu moo ci toll mooy bakkan bi nga xam ne léegi lii muy def nag neex na ko ba ñaanu mënuñu wéy ci nga xam ne xa amatul danga ay sikk maanaam wala ay jikko yu ñaaw yoo xam ne dana ko xeex ba seet na ba xam ne nii mu mel daal neex na ko na ci continuer bii bu yàggee dana àgg ci yàlla kooku mooy ak nafsul mutmainnatul denn déngeetul ndax li ko weesu lépp ñaari xëcc a koy xëcc xëcc bu koy jëmee ci lu ma bëgg loo xam ne lii gën ak xëcc boo xam ne daf koy jëmee ci lu baax waaye muy góorgóorlu di mun li koy jëmee ci lu dul noonu ba nga xam ne léegi tàmm na nag dox yi ñu yoon yi ba nga xam ne akileetul dara ragalatul ak jàddam muy anafsul mutmainun nafsul raadiyatu waaw nafsul raadiyatu mooy bi nga xam ne àgg na ci nag léegi xam ne mu ngi si yoon ba bëgg na nafsul mardiyatu moo ci tegu mooy ki nga xam ne nag su borom ci boppam ak gaañu baax ñëpp bëgg nañu nii mu mel dara desiwul lu dul na ci yàgg. moo mooy ki nga xam ne am na texe léegi an nafsul kaamilatu mooy bi ci topp nga xam ne léegi bu fekkoon ñu jikko yu bon yooyu yëpp ay góor la woon wér na waaye léegi di rekk fi des. mu ah bu bu bu bu àggee ci nafsul kaamil nag nga xam ne léegi di sax raaf na léegi amatul dara lu muy bëgg ci lu dul bànneexam mooy bànneexam li yàlla bëgg rek comme xawaanam taha lil xaq wa xaq diinu na nga xam ne léegi bànneexam yépp mooy lu jëm ci yàlla dara neexatu ko dara lu jëmul ci yàlla neexatu ko maanaam du ci am sax bànneex ñi nga xam ne noonu nga amee bànneex ci leen xam ne lekk sax bu koy def daf ciy jublu doo jëmbam ba mën a jaamu yàlla ni sëñ bi waxee radiyallahu taala anhu ne xasbuka minhu maa yuqimu sulba taqawiyan li koy tuti rabba doy na la ci ñam lu lay dëgëral ba nga mën a jaamu sa borom da ngay àgg foofu nga xam ne sa jikko la saw melo la mënatoo koo wel maqaama yooyu nag moom bokkul ak daraja yi mooy maqaama yi nit ki ni muy sellale boppam ba mel na nga xam ne ni ma waxoon sànq nit ki balay mën a gis yonente bi sallallahu alayhi wasallam day àgg ci sell boo xam ne kon xalaat sax du xalaat xalaat boo xam ne sax rus na nit di yëg ko wala nit gis ko wala nit xam ne lu fi xalaat bi sax du ko am nga xam ne léegi luy rof si ci xolam rek sore naag daray bakkan wala daray adduna wala daray bànneex nga xam ne kooku mooy mën a gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam jeexal na ci lu dul gént mooy borom ak nafsul kaamilatu boobu bu ko kente nag yooyu mooy maqaama yi mooy siifoo yi nga xam ne moom ngay dox daraja nag mooy fi nga xam ne moo soog suñu borom mu yóbbu fa jaan bi bu ko neexee ki ci an-nafsul raadiyatu gënal ko ki ci an-nafsul kaamilatu teg ko ci daraja yoo ndax dañu ne daraja ajuwul ci lu mu coobareel suñu borom rek moo tax biñ ne sahaaba yi radiyallahu anhum kenn mënuñu leen a jot ñu ne ci jëf ndax dañoo jëfee ci jamono joo xam ne amatul mooy taxawal islam ci gannaaw yonent bi jaay seen deret ak seen alal ak seen lépp fas yéenee dee ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci koo xam ne mu yonent bi ku ko xool rek boo ko xool rek yaa ngi yëkkatiku ci yàlla yëkkatiku koo xam ne kenn mënu laa dab mm. ñun nag ci jëf jooju la leen kenn mënu la jot waaye daraja mën nañ leen jot ndax daraja mu ngi aju ci coobare suñu borom rek waaw ak ban xaal xaal moom ki nga xam ne moo jëm ci yàlla ba weesu ñaari maqaama xam nga ne ki nga xam ne nafsul amaaratu bi suu'in bakkan bii digal borom nga xam ne ci lu bon rek la koy xëy mu di ko topp kooku moom doxagul soogagul ci yoon bi waaye nafsul lawaamatu ki nga xam ne bakkanam daf koy yedd bu defee dara lu loo xam ne jàdd na ki nga xam ne bakkanam daf koy xiir ci lu baax ndi ko ne ko def ko ndax nga baax duñu jàng alxuraan ndax bi ngay jàng waxtu wi nga koy jàng malaayka yaa ngi lay jege bi nga yaa ngi jàng ma baat yu rëy yu foor suñu borom xam ne euh, mën na yàlla mën na ci jóge di la xiir ci jàngal taggal yonent bi ci xasaay bi sëñ tubaab ci ci yonent di la xiir ci yooyu nga xam ne euh, nit ki daal day faral bëgg yooyu da nga koy faral di fekk mu nekk ci lii am ci benn bu ñu pour sa mu ngi jàng alxuraan wala mu ngi xasaay wala yooyu nga xam boo passé loolu rek xaal mën na ñëw waaye xaal nag mu ngi aju ci nit ki ndax xaal bu ñëw bu ñëw ci sa coobare mën loo koo xëcc buy demit du dem ci sa kii day jékki-jékki rek gànne la masalan léegi benn jëf wala dara mën na indi xaal léegi ngay fekk ñuy tudd sëriñ bi wala ñuy jàng alxuraan wala ñuy xasida wala ñuy waare ba nga tëb daal di yuuxu sa xel sa xol fees nga xam ne dafa am leer buñ ci sànni mu fees ba atum toog nga daal di tëb xaaju ba na nga mëkk miir wala nga yéeg daanu wala nga naan satala bu baax loolu mooy xaal xaal nag bokkul ak maqaama ndax xaal du sax te du sol welo dafa la dikkal rek ngir xew-xew bu am bu fekkoon nag xaal boobu nag dafa sax moom lañ tuddee maqaama ni nga xamee ne nit ku daanu ki te muy dëgg ci ndox mu bax du ko yëg bu duggee ci séddu buy tàkk du ko yëg borom maqaam bi nga xam ne maqaam mooy muy sax xam ne meloo daf ko meloo moom ba dafa sax ci moom bu duggee ci géej gi du moor mën na jaar ci ndox mi bu duggee ci safara du lakk bu fekkee gaynde mu lóof dana ko mën a xëcc jàpp ci noppam ba ba wombat ko te du ko def dara ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jaam bu ragal lu dul yàlla suñu borom du xiir dara ci kawam lépp loo xam ne luy lor suñu borom du ko xiir ci moom kon xaal ak maqama ak daraja ak na bu des ak martaba ak martaba noonu la ñu demee loolu mooy ñett ñeent yooyu loolu mooy seen. maanaam laa yuldaxul muminu fihi bil marra. sallallahu alayhi wa sallam moo ko xadis la al mumin laa yuldaxu fi l joxri marratayni xaj yi gëm yàlla dëgg du dugal loxoom ci kan jaam fett ko mu génn di ko ca dugalaat nun ko mën a déggee mooy jullit bi gëm dëgg bu fekkente jëf na dara lenn fekk ko ca loo xam ne lu naqar yàlla la da am na diw te du muy kat ñooñu kat ku ànd ak moom am na jikko ju mu am dana la ci wàll wala jëf ju muy jëfee mën na la caa yóbbee wala nit kuy jëwal te boo toogee fi moom da nga jëw wala jëw wala nga dëggal li mu wax bu ëllëgee boo ko séenee tey ndax jullit eh, jaar matt ko wala jiit loolu mu ngi tekki rek lu metti loo loo neexul dal la kon jullit moom li ko dëgg dëgg di gëm dëgg dëgg lan naqalin ko lu dul lu wàññi ko ci diine ndax bu dee mbiri adduna fekkee dëgg dëgg yi jiite ko fet wala jaan bu day daal di xam ne lii dogal baa te gannaaw dogal bala suñu borom ma nattu te kon benn natt bi ñëw mukk lu ngir far say bàkkaar wala ngir yëkkati sa daraja kooku moom mu mel mais jaan maat na kooku moom xéewal la kon jullit lépp lu ko dal xéewal la ndax même bu ñàkkee nga xam ne dafa mut wut amul amul lu mu dundee dafay xam ne dafa war a xam ne su borom teg ne ko ñàkk googu ngir bañ ko bindal bàkkaar wala ngir far ay bàkkaaram wala ngir métiital euh, sukuraatam deexam wala ngir mu mujjee texe wala ngir fayal ko xàq yi nga xam ne moom la ñuy fayantu bis penc ba suñu borom féetee ngeen nga fay leen moom mu mucc nga xam ne kon ni sëñ bi waxee ci masaalikul jinaan ne donte dégg bu la jam la mu metti ci sa xol du tàggoog yow du mu forcé bàkkaar kon matt bi ko ci dugal loxoom ci kan dara matt ko tekkiwul musiba mu ko dal ci adduna ndax suñu borom xaritam lay gën a fara teg fara la teg musiba waaye euh, li ko matt ci kan mu mooy li mu def lu neexul yàlla fekk ko ci mu xam ne lii bàkkaar la waru ko caa delloo waru koo defati dégg ngeen loolu jeex na. def na mooy bi. sëy bi ngir am kay. ni ka li la xaral mooy jub nagam ji li ngay def li tax nga du ko def loolu mooy xaral si arab sëy ngir xaral yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne daañu takk jigéen ngir taaram ngir askanam ngir diineem kon ñett yooyu mooy xaral yi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam saxal ne. laa ngi takk jigéen ngir benn ci yooyu ngir diineem léegi nag waa Ahibaay Sëriñ Sam Mbaye tax dara Seexul Xadim Tuuba ci boppam mu la dimbali yow ci sa diine diine wala mu ne rafetaayam kooku ba tey xarot la yoon daganal na nga takk ko ngir loolu ba tey waaw waaw <laughs> ñett muy xaram ci xaram bi sharia daganal mu jóge ci hadis bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax taar askan diine léegi beneen xaram puraani kayit ay problème wax nga ñu war a bàyyee rek takk na ko may bu ko defee foo ko sàkk ko ci da nga gis ñu ne nii ba yàlla nit da ak dabar mi waxu dara nekk ci waaye bu fekkee da ngeen këyit rek bu ma amee këyit nag bu bàkkale ñaari kii ki nga xam ne dafay laaj loterie nationale dagal na wala dagal joué ko ak gagné ko ma déggee rek la ñuy wax dagalul dañ koy boole ci la ñu wax bu ko loo xam ne yàllaa ko moom du bokkaale waaye nag place yàlla lañ dul teg yonent bi duñ ci teg beneen bindéef waaw waaye nag bëgg ba nga xam ne lool boo def boole ba te moom ko kay moom ko ne bokkaale la ndax la neex nga wax ko mbokkum bi mi nee na weddi ndigalul sëriñ ñetti yoon nee na luy atteem ko xam ne gi sëriñam dafa ñëw digal ko mu bañ a def mu digalaat ko mu bañ a def mu digalaat ko mu gànt luy atteem waaw wala mu tuub boog tuub bu tuub ci baatin ak ci saahir waaw ndax ndigal bu fekkee ne dëgg na ci sëñ bi la te dëgg moom la ak yonent bi sa mbir ngir waasitale leen sëñ Tuuba lam la digal nga war a def boo nit nag dana ñëw nit dana dëgg nit dana nekk ci nit dana naan sàngara ko tuub kon nag na ko tuub te tuub kat ñetti saaf la am na nga rëccu li nga na nga fas yéene dootu ko defati mukk loo ci mën a dabaaxal it dabaaxal ko ñett yooyu léegi kon sant conférence yi di sant jënd taw bi jërëjëf jërëjëf. dëkk leen ñaar. bisimilah. léegi suba bi ñëpp teel a ñëw ci woote bi nga xam ne sëriñ bi ko woote bu soobee yàlla. 6 heures 6 heures fii ci jàkka ji. rahmaani rahiim maliki yawmi diin iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin ihdinas siraatal mustaqiim yéen a ngi ànd ak waa Daahira Ahibaa'i Serigne Sam Mbaye taxta raa'il Seexul Xadiim Touba. yéen a ngi ànd ak waa Daahira Ahibaa'i Serigne Sam Mbaye taxta raa'il Seexul Xadiim Touba. yéen a ngi ànd ak waa Daahira Ahibaa'i Serigne Sam Mbaye taxta raa'il Seexul Xadiim Touba. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم يا من بأمر فنناديه ولا بناس فنذكر ولا بناء فنطلبه اللهم لا تترك لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا خبرته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من هوائج الدنيا ولا حرج إلا قضيتها ولا جهلا إلا أزلت ولا سقط إلا محوتها اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنا فتحنا لك فتحا بالنعم ولك اللهم تقدم لك ما تحويت منه عليك تويت منه عليك تويت منه في هذه صراط المستقيم في هذه صراط مستقيم يهديك صراط مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا مثل نصر وافتح لنا كل باب من كنت فاته لسان طول لنا عمرنا سهل لنا بدر اشترك ودمر كل اعداء تجربنا عمل مسلمنا يا امين على كل شيء قادر وعلى ارض الله المستوى بالقهر يا الله اني سالك قلبا خاشعا متواضعا وعلما كثيرا في وتوبه قبيله مؤمنه مع زوجة سبب جميلا وكمل كل ما نهى نقتل لنا كل ما نختار وربنا كل ذي صعب وذي حرن ويسر كل ذي تحصيل اسلوب بنا نهجر وشد تقنا زلل وطرنا الجن والشيطان وكامل كل ما نعلم كل ما نحن اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهم الجن الاهوال والافات وتقض لنا بها جميع الحاجات وتحفظنا بهم الجن السيئات وترفع لنا بها اعلى الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات سفر سادنا الاخره موت ادناك الاخره جام ادناك الاخره تخل ادناك الاخره قاعد بصدر جاي سمين yàlla suñu borom mosal ci lépp lu lor yàlla suñu borom boole lépp li gën ci àdduna ak lépp li gën ci àllaaxira Amin. Amin.